ñu ne laa ca déglul bismillah mooy en euh, dafa am benn waaye bu ñu naan Ziyad ibn Abihi Ziyad kaay ma wax ma def ma defal la décor ba pare en Abu Bakra Abu Bakra men xam naa naa alxa euh, euh, mu ngi tudd Abu Bakra Nufay ibn al-Harith al-Harith ibn Kalda moom dafa amoon benn jàmm. bu tudd Sumayya dafa amoon benn jaam bu tudd Sumayya jaamam boobu dëkkoon Saqiif moom Al-Haaris léegi li nga xamante ni li nga xamante ne nii moom Al-Haaris ibn Kalda moom la ñuy askanele Seydina Abu Bakra ndax yaayu Seydina Abu Bakra benn jaam la woon boo xamante ni ki ko moomoon mooy al-Haaris ibn am jaam bu tudd Sumayya Sumayya moom moo jur Abu Bakra mais moo jur ku ñu naan mais Ziyad kan mooy baayam ah al imaam al-Haafiz Hajar mu ne Ziyad kii euh, kii Sumayya boobu alxaaris ibn kalda zawajaha li mawlaan li mawlaa ubayd daa jël benn mawlaawam mawlaawam boobu benn mawlaawam mawlaawu ubayd bu tudd ubayd mu daal di woon ko koy may fa atat bi ziyaad ala mu indi ziyaad ci lalam mooy mu jur ko waaw fekk ñu ma woon taif laata ah, waa taif di dugg ci diine kon mooy mbir mi lan la mooy ziyaad kan mooy baayam fa la problème bi ne waaw sauf que Abu Sufyan xam nga waxu nañ la fi boo fàttale ko am na benn jour ñu naan la Abu Sufyan am na benn nettali mu ne Abu Sufyan nen na Saxr ibn Harb di waalidu Seydina Muawiya radiyallahu anhu ak Yazid Yazid sax la ñuy war a njëkk a tudd niñ gisoon keroog ci umara'ul ajnad yi nga xam ne ñooy Euh, euh, généraux yooyu daje war a Seydina Omar radiyallahu anhu fële ca Sarna bi muy dem Sham Yazid ibn Muawiya non Yazid ibn Muawiya Yazid ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu jombul ne Muawiya doomam ji Yazid moom la ko tuddee grand frère bi te mu génn àddina ci peste ba fële ca Sham ci xilaafa Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar bi mu génnee àddina mu jël Muawiya teg ko place Abu Sufyan am na buñ la doon nekk benn jour ñu ne la Abu Sufyan daa ma sax toog quoi ñu nekk ci jumaa yeneen saa salaam Seydina Ali ibn Abi Talib nekk ci wetam quoi awlu <laughs> yaam ne di wax Seydina Ali quoi radiyallahu anhu naan euh, ne moom mooy bàyyu Ziyad quoi parce que <laughs> mooy kan nga ne nag mu ne Abu Sufyan da ne moom moo jur Ziyad mooy Ubayd juru ko barke dañ ko naan Ziyaad ibnu Ubayd di ko wax Ziyaad ib moo tax ibnu ibnu Sumayya ngir gaa yi bu leen gaa yi dañu doo doo yaayam daal lañ xam kanta ku ko jur moom loolu xamuñu ko ñenn ñi naan Ziyaad ibnu Ubayd ñeen naan ko Ziyaad ibnu euh, Sumayya ndax mooy yaayam te yaayam mooy yaayu Abu Bakr ñoo bokk yaay léegi nag euh, <laughs> Abu Sufyaan parce bi mu déggee Ziyaad Euh, dane moom Ziyad mii de toute façon xam na fan la jóge quoi fekk ci xilaaf Seydina Omar waaw euh, mu ne kii nii xam naa kan kan moo ko jur quoi bu ma sooboon nag wax ko benn bi mu toogee Seydina Ali ma ko euh, moom mu ne moom mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu ne moom moo ko moo ne Abu Sufyan ne man maa jur Ziyad quoi <laughs> mooy lan moo bëtt maar parce que Abu Sufyan koog du soxla <laughs> mais boobu lii c'était avant avant lis ñoom ñuy dugg ci l'islam quoi voilà mooy loolu c'était pas daa dugg ci l'islam def loolu haasha non mooy avant la woon lépp liñ toogee Ziyad daa ñëw ci Seydina Omar ni ku ku ku éloquent ku kii Abu Sufyan ni kii mais kii maa maay bàyyi maa ko jur Seydina Ali naan ko radiyallahu waaw léegi yow lan moo la tee nga nga ne yaa ko jur kon mu ne eh. <laughs> ki ci minbar bi laa ragal <laughs> mooy Omar bi ci minbar bi yéey moom fi taxawee naan may bàyyi si ah <laughs> mais pourtant ndax Abu Sufyaan loolu noonu mooy xoolal mooy moom am amul tuub la woon affaire bi en fait mais bi mu duubee boo comme que Omar lañ say doomam ji doon wax Muawiya keroog naan bu leen fi dégg benn bu leen nangu benn hadis lu dul xadis boo xam ne jamonoy Omar jàng ko ji dégg ko dégg parce que kaana Omar yu xawifu naas <laughs> parce que si na Omar daan tiit da doon ragal loo nit gaa yi xamoon nañ ko waaw waaw laqad ajra Allahu al-haqqa ala lisaani Omar kama qaala alayhi salaatu wassalaam aw kama qaala yone saa sam nee na yàlla mooy dawal dëgg ci làmmiñu Seydina Omar radiyallahu anhu inna ash-shaytaana yaxaafu minka ya ibna al-Xattaab <laughs> gis nañ ko hadith Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas keroog ñu ngi koy fàttali mu ngi ci sahih yi waaw yonent bi alayhi salaam ni Seydina Omar est xam nga ne seytaane daf laa ragal Omar seytaane da laa ragal law annaka sarakta fajja mu ne ko boo jëloon gàndoom boulevard di fa dox gis nga boulevard bi 11 novembre bii ni muy ngand ngand Seydina Omar bu ci doon dox. Iblis dem bay dugg daal di gis Seydina Omar ci miir muy dox ndax yaatu na de mën naa jaar feneen day seet weneen ay ñoomin beldom lay seet <laughs> yeneen walla kële belkoom ak yeneen ruy yoo xamante ne sori waaye préféré jaar <laughs> wala mu daw ba gëru noobal <laughs> teg fii ci wala waay leeru baat mooy moo tax Abu Sufyaan nag Seydina Ali na ko waa yow. waa kon lan moo la tee nga ne ko jur mu ne yée ki ci kaw min bar laay léegi loolu nag mooy Abu Sufyaan moo ne moom moo ko jur léegi nag lool doom ji dégg ko Muawiya waaw parce que li tax Abu Sufyaan xam nga Abu Sufyaan moom Seydina Omar boo taxoon ñemewul woon a wax affaire yi quoi ne man nii la waaw man mii la léegi nag siyaat boobu euh, bi nga xamante ne dafa bokkoon ci ñi nga xam ne lieutenant Seydina Ali ibn Abi Talib yi radiyallahu anhu après Seydina Muawiya euh, daal di koy récupérer ne waa ji ne kii Ziyad mii mii Ziyad Ziyad mii euh, sama bàyyi ko jur mooy bi mu nee xalifa ci la def lool ne bàyyi ma ko jur saxaaba yu bari nag ànduñu woon ci loolu parce dañ ne non parce que yonent bi saa saam daa wax ci xaadisatu kan eh, Sa'd ibn Abi Waqqas mi ñuy tudd nii Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu moom da ko da ko concerné woon moom tamit parce euh, magam ju yées ji ta bon <laughs> nga ne ma déet waay ma waaw yéeféer yées moo tax Sa'd loolu la wax waaw ah, naan gis nga keroog Uhud ah, li ma rëccu yëpp man Uhud daal li ma kii kii mooy le fait sama frère boobu sama grand frère bi reyu ma ko quoi mooy mooy mooy c'est pas que da ko jekkoon di ko bàyyi rey ko kooku ak xam naa ne ku bon dikku la bon biir bon bit tey bu ma ko jekkoon terop Uhud doon naa ko rey waaye doy na ma ke yàlla rey na ko ci ci ci ci kéefér <laughs> te ñoo bokk ndey ak baay léegi frère boobu avant da doon wax Seydina Sa'd ne ko gis nga walidatu zamaa bon lii nag dinañ ñu xaw a jëlal taa tuuti nga may ma vaye xam naa di nga ma ne saay moom fu mu kii dugg ci mbiru siira yi du génn ko na la non c'est pour ce souci de leeral xam nga saraa lañ ne waaw ah, bref la bref <laughs> bref naa <laughs> comment du riyad de salihin inshallah <laughs> léegi euh, bi nga xamante ni ci la Saadu ibn Abi Waqqaas boobu waxoon ko nag ne ko boo demee bu yàlla defee ngeen ñëw Makka parce que ay kàccoor la mais xamoon nañ ne gis nga diiney l'islam yoneen saa salaam lu mu yàgg yàgg Makka borom bi dina ko teg ci loxo bi ak li ñu la nekk ay yéefir yéefir xamoon nañ loolu mu ne ko bu yàlla defee ngeen ñëw ngeen ngeen kii Makka. gis nga walidatu Zam'a am na benn jigéen jaamu boo xam ne Zam'a moo ko moom muy Zam'a mi jur yaay Sawda bàyyi yaay Sawda dafa am benn jàmm boo xamante ne nag frère Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi ne jigéen jaam boobu man nii maa ko maa ko ma ma ma maay doom jamu yor maay baayam <laughs> léegi bi fat fu Makka amee Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas gis xale boobee jël ko ne kii moom sa euh, sama doomu frère la Abd ibn Zam'a di frère yaay Sawda ne mukk sa doom fan waaye <laughs> sa sa doomu frère kii di sama doomu baay ganaan la kii ci sama lalu baay la juddoo xam nga loolu wax jooj mooy lan mooy nit bu amee jaam bu jigéen boo xam ne dafoo koo jabaroo doom jëmu jur moom lañ koy askanale te zam abdu abdu abdu kese la du abdullah de abdu ibnu zamaa moom radiyallahu anhu di frère yaay sawda soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam moom mu ne nag déet xale bii nii ñëw ah, sama sama sama frère ba ma sama lalu baay la juddoo ndax jaam bi ko jur sama baay moo ko doon jabaroo alors que frère Sa'd ibn Abi Waqqas bi gisoon nañ fi xadiis bi taxawoon nañ ci waaw moom dane man mii maa bëtt mbaar maa ko <laughs> moo ursu <laughs> daal li lakk jaax yi <laughs> walla yaa billah ci loo xamante ne nii lu xaraam laa wax ñu ñëw bon différent am na loolu la ñu alxuraan waxoon ngeen bu ngeen amee différent yéen dem leen ci yàlla ak yeneen xam léegi ñëw ci yeneen saa salam yeneen saa salam xool xale bi bi mu xoolee xale bi gis ni kii moom copie conforme grand frère Saad ibn Abi Waqqas la mooy ñoom ñoo niru xam nga ñoo dangay gis koo xam ne bàyyam moom mu ki ko jur dañoo niroo comme photom bi ñu niroo lépp da ngay gis ne eh, kii moom doomu diw la mais boo ko masul a xam da ngay gis ay xale nga gis yaa ngi door a gis ne eh, kii muy niroo koo xam da nga ko nga ne ko yow sa baay mooy diw ma ne la waaw waaw non yow kay <laughs> yeneen saa xam bi mu xoolee kii moom nirool xale bi mooy grand frère Sa'd ibn Abi Waqqas mais attewul loolu mu ne al waladu lil firaash wa hajar al gis nga doom ci sharia bi l'islam doom ju ñu reconnaître lil firaash cib lal lay jóge mooy lan mooy cib sëy wala koo xam ne ab jaam la boo xam ne sangam da koy jabaroo loolu lay l'islam reconnaître ci askan ci doom walil ahir kantaa ka bëdd mbaar taxaw nee waaw fekk soxnaay jàmbur naan doom jim jur man mii maa ko jur <laughs> walla iyaazu billaah yow monsieur X <laughs> exemple <laughs> monsieur X am soxnaam bi madame X monsieur X rek euh, X ak madame X am doom joo xam ne mooy euh, euh, bébé X prime règle moom jóge na le ñëw ne bébé exprime mii man mii maay léegi loolu moo kooku mooy al ay xeer lañ lañ koy log-logal ak sànni ko xeer ba mu faat ndax moom tuumaal na boppam premièrement nee moom daa njaaloo ak mooy du fi am dara ay xeer lay am yoneen saa sam loolu la àtteel ne léegi xale bi hein abdu moo koy yor pas yow Sa'd ibn waaye wax tajibi annahu yaa Sawda mais comme que lënt am na mu ne fa seeru abdu di soxnaay boppam Sawda yaay Sawda mu ne ko waaye xale bi ci yoon frère am la parce que bàyyu Sayyidatu Sayyidatu Zamra euh, kii Sawda ci lalam jigéen boo xam ne jaamam la woon bu mu jabaroo moo jur kii ci yoon frère am la yaay sawda magam la mais comme que lënd am na yeneen saa xam ne ko waaye yow del del muuru ci kanamam mooy na am barrière ak moom comme ab étranger ci yow moo tax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ci la déggoon tamit wax yu mel nii ci xadiisam boobu léegi nag kon ñu ñëwaat ci Ziyad <laughs> lamma doya ziyaadan <laughs> kon bi nga xam ne kon Ziyaad léegi nag Abu Sufyaan kon moom moo ne woon mooy bàyyam Muawiya nag bi mu déggee lool après bi mu nee xalifa ci la ne ci la reconnaître ne Ziyaad mii daal di koy boole ci askanu baayam fekk Muawiya bi muy nekk xalifa Abu Sufyaan génnaan Abu Sufyaan la 32 la génnaan keroog gis nañu xadiisu fàttal nañ ko fan yee waaw possibilité jigéen mu tënj keneen ko dul jëkkëram waaw mais ñetti fan doo ko dépassé waaw gisoon nañ xadiisu sayyidatu Zaynab bint Abi Salama bi mu duggee ci yaay Ummu Habiba ak ki nga xam ne mooy yaay euh, Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha Ummu Habiba dane lamma atatu ba mu ko dikkalee lamma ataaw na'yu abihi Abi Sufyan bi nga xam ne ci la ko euh, tàggeeg baayam Abu Sufyan dikkale radiyallahu anil jami' voilà kon loolu taxawoon nañ ci tuuti mais darul kon Abu Sufyan 32 la génn àddina ci xilaafa Seydina Usman ibn Affan alayhima rahim rahman kon mooy Muawiya bi mu nee xalifa mooy bi ko Seydina al-Hasan ibn Ali waaw sibtu rasulillah as-sayyidu illahi Seydina <laughs> Ali koo koy sutu yonent bi sallallahu alayhi wa yeneen saa salaam moom la doon téye ci minbar bi naan inna ibni hada sayyid laa foog ba yëgati ko taxaw ci yeneen saa salaam di ko xool naan inna ibni hada sayyid sama doom ji sangal <laughs> huwa al-Hasan ibn Ali sayyiduna al imaamul bu mag bi. waaw doomu ñaari yeer yi Seydina Ali ibn Abi Talib ak al-Batul Fatima sayyidatu nisaa'il alamin sangu jigéen bi radiyallahu anil jami' <laughs> léegi bi mu ko joxee xilaafa yi après Seydina Muawiya nag bi mu nee xila xalifa ci la mais euh, euh, euh, bon mu gis ne Ziyad nii doomam aki frère am la ndax baayam nee woon na frère la moo ko jur kon baayam kon kii Ziyad frère am la moo taxoon ñu ne daal di woon koy boole ci seen askan loolu la naan lamma dunya bi nga xam ne ci la woote wu ne moo ko mooy ci seen askan la bokk Ziyad bañ ko boolee am boo xam ne lamma daa Ziyadun benn riwaaya boo xam ne bi Ziyad woote woo moom Abu Sufyan ay baayam léegi nga ne mais noonu la fa demee ñu ne la parce que waaw. nga ne ma noonu nu gën ñu ne parce que Ziyad bañu ko da cee d'accord ne ma Muawiya li mu wax dëgg la Abu Sufyan ay saa <laughs> léegi nag Abu Sufyan kii Muawiya teral ko def ko fal ko nangam ak nangam voilà léegi loolu nag saxaaba yu bari dañ ne dañ cee dañ ne woon Muawiya li nga def du yoon waaw waaw parce que ñoom dañoo jàppoon ne al waladu lil firaash yeneen saa sama hadis Seydina Sa'd ibn Abi bi ñu wax bi muy àtte Seydina yeneen saa sama doon àtte digganteem ak Abd ibn Zam'a radiyallahu daal lil lal moo ko moom te Abu Sufyaan fan la fan fan la nekk woon Sumayya du du jaamam te du soxnaan al Haaris ibn moo doon sangam Abu Sufyaan ne moo jaar ci suuf <laughs> mais loolu c'était jaahiliya ah. <laughs> voilà <laughs> voilà. léegi nag loolu lu hama ham solo lii nag moo xewoon mooy le fait que Abu Muawiya daal bi boole Ziyad ci seenu askan léegi nag bokk ci taabi'in yi saxaaba yi nga xam ne ñoo nanguwul woon affaire boobu ñaawlu ko dajee bokkoon Abdullah Abdullah ibn après après dinañ ñëw parce que liñ ma ne mais Muawiya nan lay xamee xadiis bi par di def lee ñu ne la xaaral loolu insha allah dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw xaaral est daa gis xadiis bi. daal di def lu ko neex non loolu dinañ ci ñëw li nga xam ne bon euh, kii al al al imaam al imaam Ibnul Arabi al Maliki wax ak ak ak Cheikh al imaam Ibnu Taymiya soit ñu yem rek Ibnul Arabi voilà <laughs> mais al imaam Ibnu Taymiya <laughs> rahimahullah al Harrani wal Hanbali sëriñu al imaam Ibnu Qayyim Ibnul Qayyim al Jawziyya moom itam leeral na masala bi quoi parce que di ne nee saxaaba yi kay dal waladul kay leer nga lool daa leer ci ña ko xam Seydina Muawiya xamul woon loolu woon <laughs> woon al waladul ifraas waaw moom daa doxal li nga xam ne waa jaahiliya avant l'islam loolu lañ doon doxale te gisu woon benn problème mooy eh, diw euh, part que bi du jël islam la daa ba pare daal di moom moo daal di jur kële dinañ si ñëw bu ñu yàqagul fii. insha allah <laughs> insha allahu taala kon léegi loolu moo xewoon nag bi lii xewee nag doon ñi nga xam ne ñaaw woon nañ loolu Muawiya def di xalifa bi radiyallahu boole kii ci saw aw askanam alors que ren saa saa noonu al waladu waaw doom moom lala ah, ko moom mooy ka takki woon boroom kër wala koo xam ne daa am jabar ab jàmb muy jabaroo ñaar yooy kese nga mën doom kookoo ko moom waaw kon Abu Sufyan takkul kële Sumayya te du jaamam baal jaamu keneen la boo ko ñëw moo jur doom jam jur lu tax na kon Muawiya ko reconnaître kooku di ko boole ci askan wi nga xam ne mooy askanu Abu Sufyan loolu lañ ananguloo léegi nag bokk nag ñi nga xam ne ñoom d'accord ñu ci loolu doon ko ñaawu abu don Abu Bakr mii nag non non kii Abdurrahman ibn Mul di Abu Usman an-Nahdi léegi nag ci loolu la nag léegi nag mu dajeeg Abu Bakra mi nga xam ne kon gis nga Abu Bakra ak Ziyad liñ bokk ñoo bokk ndey Sumayya mooy seen yaay voilà léegi nag loolu nag ci cadre boobu la nag waaw ci la dajeeg moom ne ko hé euh, Abu Usman ne ne Sumayya ne kii bokk ma naan Sumayya ne euh, Abu Bakr waaw mais yéen lan mooy li ngeen def nii ma hada alladhi samatum parce que day jàpp ne comme que Ziyad frère la te xamul woon ne Abu Bakr affaire bi da cee meroon a mer a mer mooy li li Muawiya boole Ziyad ci ci ci ci askanu Abu Sufyan Abu Bakr da cee mer a mer a mer ba woon dootul tuddati frère am Ziyad jamais na. dootu ko tudd parce que li yooyu saa saa xaraamal bu nangu ñu koy defal dootu ko tudd mais nag loolu la réere woon loolu ah, ah, ah, ibnu abu usman yëgul woon ni loolu mooy position abu bakra waaw waaw te pourtant da koo bañoon non seulement comme l'imam an-Nawawi wax mu ne wa abu bakra radiyallahu anhu mimman ankara dhalika wa hajara bi sababihi ziyadan wa halafa an la yukallimahu abada wa la'alla aba uthman rahimahullah lam yablughu inkaru abi bakr hina qala lahu hadha al-kalam aw yakunu muraduhu bi qawlihi ma hadha alladhi sana'tum ay ma hadha alladhi jara min akhik ma aqbaha waaw wa a'zama uqubatihi fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Allah mu ne kon soo amuy lool wala mooy léegi noonu loolu waxuñu ko <laughs> mu ne <laughs> abu ndaxa ndeysaan abu bakra bi mu yëgee loolu da koo metti affaire da ko metti mu ne Ziyad frère bi mooy nangu ñu koy boole ci askan woo xam ne dara la fa bokkul parce que alwaladu lil firaash <laughs> mu daldi di jël pacte ne dootul waxateeg moom ba faw jeex na ba pare di koy tongu gàddaay frère bi ne jeex na voilà c'est fini jamais dootul waxateeg moom mu ne lool nag amaana Abu Usman te loolu lay gën a niru mooy yëgul woon ne Ziyad loolu mooy position voilà léeg-léeg nga gis benn famille am lu fa xew nga ñëw naan mais yéen nan ngeen mën a defe lii alors que ki ngeen koy wax ki ngeen dajeel di ko wax moom moom dénoncé woon na loolu ba loolu di xew taxaw na ne lii nii jaaduwul mais comme benn kàddu la am te tamit doo xam mooy soppi mbir yi mais nit ñi doxal ni léegi nag nga dajeeg moom naan fu waa yéen yéen yéen ah yéen waa Njóobeen yéen waa Cameen ngeen mën a def lii ah lii ngeen ko mën a defee léegi ki ngay waxal moom defe wax dëgg yàlla affaire bi naqari na ko taw wax lu jooytu na ko fa mu ko war a jooytoo mais nag da di wax kese la am du mooy décider du moo jiite du dara waaw euh, Abu Bakr mii nag loolu la Abu Usman bi mu naan ko waaye yéen lii ngeen lan ngeen mën a defe lii yëgul woon nga nekk Abu Bakr soit loolu moo gën a leer que ne moom loolu da koo bañoon sax ba dénoncé woon ko ndax a dénoncé woon na ko waaw <laughs> mu ne amaana kon da koo yëguloon walla rek. muy le fait que a ko ma hadha alladhi sana'tum lii ngeen jëf mooy lan waaw ay mooy lim ci jublu ba ne wala leneen mooy lii xew sa frère bi def ko bi nga bokkal nay nii lu ko gën ñaaw lu ko gën màng ab ab ab mbugal ndax bu yonent bi ay saaf saaf xaraamal na ko ko def àjjana waaw <laughs> kon loolu la kon kon léegi kon gis nañ li tax abu euh, euh, riwaa imaam muslim bi di wax naan lamma du'a Ziyaad laqiyahu Abaa léegi nag mu des <laughs> bala ñoo génn fii <laughs> ñoo ko fi digge léegi waa léegi wax ji mooy lan euh, Sayyidina Muawiya <laughs> radiyallahu ta'ala anhu waa mais attention parce que euh, xanaa daa yëgul affaire yi wala boog nan la fa demee aw mooy masala mooy sëy naa moo awee moom nan la man a defee lii ginnaaw li nga xam ne lii nga xamante ne ah moom la yorent bari saa saa wax ci masala bi waaw ñu ne la nañ jël eh, imaam al qaadi Abu Bakr ibnul arabi al waaw ibnul arabi nag wute nag ibnul arabi ah <laughs> <laughs> moom kële zahiri la waaw mooy bi nga xam ne moom la gaa yi di di di di lu bari rek <laughs> waaw muy ibn ibn ibn ibn arabi al kook kook mazhabam zahiri la woon moom mazhabu ñoom imam Ibn Hazm ñoom Daawud moom ñooñu la àndaloon mazhab noo bokkul ci kii al imam Ibn al Arabi Abu Bakr taalibe imam al Ghazali la woon mais moom kii la àndalu la comme que waaye moom euh, kii la quoi ñu ngi tudd Maliki la voilà liñ naan Ibn al Arabi fii yëpp moo def euh, Shara Sunan Tirmidhi ak yooyu boo déggee ak Muwatta ak yooyu boo gisee ñu naan la Ibn Ibn al Arabi moom mii la ñuy wax al Maliki. voilà fii ci suñu sharaab yi ndax ñoom ñooy moom mooy boroom xam-xam ni nga am côté fiqh yooyu waaw rahmatullah alayhi al ci al-Awaasim min al mu ne <laughs> parce <laughs> mooy nag ne eh, eh, eh, mu nekk muy tontu muy muy wax ci lii waaw le fait que Seydina Muawiya daal di boole Ziyaad ci sew askan nit ñi daal di ñu bari ànduñ ci saxaaba yi ak tamit taalibey saxaaba yi waaw mu ne léegi loolu euh, euh, ana ban wa ayu aarin ala abi sufyan ban parce que abu lii lépp wax naa la mooy bi mu nekkee jaahiliya la caa jaahiliya la lii <laughs> ban ban ban ban ban ban ban ŋàññ moo nekk ci abu sufyan le fait mu ne diw mu ne doomu njaaloo kee doomu njaaloo ndax loolu mooy doomu njaaloo maa ko jur te loolu mooy laa jaahiliya la mooy jaahiliya la woon mooy ba mooy mbir mi lépp loolu la mooy ñoom laa dañuy dugg ci lislaam la woon léegi mu kee maa ko waaw loolu ana ban ban ban ban ban ŋàññ moo ci nekk waaw wa ayu aarin ala abi sufyan fi an yulita bi nafsihi waladu zina waladu zina kana fi al jahiliya loolu jaahiliya la woon nit ci kay te yonent saa sala waxoon na al islaamu ya jubbu maa qabla l'islam day màbb li jiitu kan moo mën a waat ne ñi tuub ñépp amul kenn koo xamante ne nii dëngoon na waaye yow li li juróomi dëng lay ñaan mooy jaamu jaamu ay xërëm te bañ tuubee loolu daa màbb <laughs> mu ne kon problème a nekk ci loolu xam nañ ne Sumayya mu ne wa ma fa ma'lumun anna Sumayya lam takun li Abi Sufyan kama lam takun walidatu Ma'lum ma mooy di joxoon saa yi ñëpp xam nañ ne Sumayya nekkuloon jaamu mu yaay Abu Bakr ak ak xam nga Ziyad bi mooy bàyyu entre parenthèse ku garaaw sax Ubaydillah ibn Ziyad mi defoon tojaange yu rëy yi <laughs> moom waxoon dañ ay am nay kaamam daanaka ci Ubaydillah moom li ci doon nekk daa bari ndax hadith yi du nga xam ne ko doon Ubaydillah moom Ubaydillah hmm, ay Ubaydillah fort fermons cette parenthèse léegi euh, mu ne mu ne ñépp xam ne kon Sumayya de toute façon Sumayya Abu Sufyan moomu ko woon doy kuloon jaawam te nekkuloon soxlaam comme Walidatu Zamaa Utba waaw frère Abu Sufyan bi mooy kii euh, Sa'd ibn Abi Waqqas mooy Utba Utba ibn Abi Waqqas kàccoor bu mag bi bokk na ci ñi gaañoon yonent bi alayhi salaam keroog Uhud euh, euh, euh, wal iyaazu billah keni wal mooy baayu yaay Sawda ak Abdu mais kooku de toute façon ñëpp xam nañ ne Utba moo nekkul woon ndaw soosu mu ne këm jur moo ko moom kooku nekkul woon waaw waaye Utba ba mu amee problème ak kii booy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ta'ayyana al-qadaa lahu mooy moom lañ zama mooy kii bokk abdu abdu lañ jël affaire bi jox ko doom ji euh, walam yakun li Muawiya munazan fii ziyad mooy parce que en fait li mu la bëgg a mooy ñaari cadre yi bokkul li tax koy naa Muawiya du sax ne euh, nit mënoo ne mën na ne non mais attention parce que saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo d'accord woon ci lool mais xanaa wax nañ ko ne ko parce que ren saa salaam moo ne al waladu lil ñu ne la waaw loolu mën nañ ko dégg mais Seydina Muawiya même bu déggee loolu dafa am parce que ak ñaari ñaari cas yi bokkul loolu la imaam Ibn al yi di wax ne dafa am ñaari cas seetlu il faut bàyyi xel mooy te wax nañ ko sànq mooy duñ ci ñëwaat dañ koy julli kese mooy zamaa doomam yaayu yaay bàyyi sew sawda walidatu Zam'a jigéen joojee nga xam ne kii lalam la woon mooy jaamam la bu mu doon jabaroo ba amee doom Utba di frère wu Utba ibn Abi moo ko bu ngeen demee Makka doom jë jaamu Utba euh, ba yor la mooy dafa am na xëccoo doom ji kii nee na maa ko maa maay bàyyam kenn mu kii sama frère la mooy kon am na këccoo